muy bu al imaam al Bayhaqi mu jaar ci Ismaïl ibn Abi Xaalid an Qays ibn Abi Haazim an Jariir ibn Abdillah al Bajali radiyallahu ta'ala anhu mu ne ba'atha ilayya rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu ne yeneen ci ma alayhi salaam dafa yebal ci man Jariir fa qaala mu ne ma ma yaa Jariiru li ayyi shay'in ji'ta dafa ma yebal yónnee ma ñëw ma agsi mooy bi muy door a tuub si ndax da ko fekkoon muy xutba après nag mu woolu ko. jarir ñëw mu ne ko yaa jarir mu ne ko yow jarir li ay shay'in jit ana lan moo la tax a dikk lan mooy sababu sa dikk lu la fi indi qultu uslimu ala yadayka ya rasulallah nee na ma ne ko man de damaa ñëw ngir tuub ci say loxo yow ndawu yàlla li sallallahu alayhi wasallam qaala mu ne fa alqa alayya kisaan bi ma ko waxee lool yonent ma lay saab saab sànni ma ab yére summa aqbala ala asxaabihi fa qaal bi ma ko sànnee mu geestu xool dëgmal ñëw ci saxaabaa yi ne leen ida ataakum karimun ida fa ak ne leen ida ataakum karimu qawmin bu leen dikkalee way noobul ay ñoñ bu doon dëkkalee way kilifa ñoo xamante ne nii ay way teraanga lañ ca seeni ñoñ bu di leen dikkalee fa akrimuhu na ngeen ko teral waaw man kaana yu'minu billahi moom mi wax la le tamit man kaana yu'minu billahi wal yawmil aaxir falyukrim képp koo xam ne dafa ah, gëm yàlla ak bés pénc ba nay teral ganam hein moo tax képp koo xam ne fa mu jóge sang la fa ku ñu fonk la bu ñëwee teralal waaw teral ko nag lépp nag day tegu ci sharia waaw moo tax xatta masiixi al chrétien moom bu ñëwee ci ñun seet si ñu dañ koy teral waaw xatta al yaawuur yaawuur yi muy yahuud yi bu ñëwee ci ñun dañ leen di dañ leen di teral mais il faut teral gi nekk nag ci loo xam ne charia da koy nangu mooy manu ñuy accueillir ab chrétien di jënd ay ay butéeli beer di teg naan moom la ñuy teral parce que yonent balay sar sa moo ne man kaana yu'minu billahi wal yawmil axir fal yukrim dayfa loolu juumte gu rëy la loolu xaw ma sax lu ko nit mën a wax <laughs> ne ku ma ci déggoon moom mu doon tudd ab sëriñ sax ne noonu la def waaye loolu dina ma jaaxal ni sëriñ booba waaw parce que du como te nag ku xam la ci sëriñu wolof yi la mais bokkul ak bokkul ak comme ñi ñu naan sëriñ ah instant bii nii ñi ñu naan sëriñ mu leer na di bi rek a fi ne non du ñooñu de mu moom xawma waa ji da ne da koo def wala da koo wax. que am gan boo xam ne chrétien la wala koo xam ne day naan beer nga jëndal ko beer loolu dara newu ci man ay kay lool kay daraa ngi ci waaw léegi fan ngay dugal yonent bi aleyhi salaatu salaam rëbb gi mu rëbb aji kiy jënd sàngara ak ka koy nalak ka koy transporter yooyu yow mi ko jënd nga foog ne mos waxoon na illaa idaa kaana lakum dayf daa waxoon lool que ne ñii ñépp buur yàlla rëbb na leen yeneen ma lay saa saam rëbb na leen ñii nal sàngara ñi koy jaay ñi koy bay ñi koy transporté ak ña koy yooyu yépp ce que daf cee tegoon exception ne ba mu des waa ji nga xamante ni nag moom daa am gan da loolu amul waaw teral booy teral nit ci lu dagan la nga koy terale kenn du teral nit ci lu xaraam waaw yeneen lay saa saama ngi keroog waa waa mbokki al ash'ath yi waa kinda al yuuna ba ñu fa ñëwee lan la leen wax ñu sol suwaa di yére nga xam ne suwaa lañ ko lañ moo wër yére yi dalee na wax ñu xotti ne leen est-ce que du ngeen jullit ci saa si ñu xotti ko parce que lii dafa xaraam naka nag ngay xalaatee lu nekk ci ñoom mu xaraam bu tere leen ko moom muy ñëw di def lu xaraam jël lu xaraam di leen ko te di leen ko ganale <laughs> déedéet mu ne leen kon ida ataakum bu leen dikkalee karimu qawmin fa akrimu aji teer daangeeg aji teral aji tedd ci ay ñoñam fa akrimuhu na ngeen ko teral yéen sama saxaaba yi mooy ñu nit ci lañu waaw nun tabaan summa qaala nee ginnaaw bi yonent ma lay saatu sa am ne ma yaa jarir ad'uka ila shaha dangaa ñëw ngir tuub kon nag ma leeral la voilà kuy tuub dañ koy leeral affaire yi waaw bu ne ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dugg na ci diine ji jeex na mais bu dee ci loxo loxoy nit la jaar kooku bu dee yow xamoo danga koy boole ku xam nga ne ko baal ma boole la koo xam ne man na laa xamal ana lan moo la war nag ba nga nekkee jullit li nga xam ne moo la war waaw yooyu nga xam ko yonent bi alayhi salaatu wa nag mooy lii rek ay waa ji da koo tuubal ak yooyu yépp waxoon naa la kullu ha haadihi l procola al protocolaat laa laa laa yuxtaaju laa laa yuxtaaju ilayha ah yu bari yi yépp kenn soxlawu ko waaw ay nañ leen bàyyi ba vendredi waa ji day tuub si lundi la ñëw waaye na bàyyi ba ba gaa yi ñëw àjjuma yooyu yépp jaru ko ay nañ leen xaar ba àjjuma bu ko defee ci jumaa ji imaam dina fa ñëw wala sëriñ diw war na fee ñëw ci nganaleem gi bu ko defee mais bu deewee ci diggante bi nag yéenay gàddu mbir mi ah dang leen ko tuubal léegi ashhadu an la ilaha illa allah ngay wax wa ashhadu anna muhammadan rasulullah boo xamul leneen loo ko nga ne ko doy na léegi daal yow julli moo nekk farati ci yow naka la man xaw ma ko jëlal téléphone léegi walla nga woo koo xam koo xam ne xam na ko bu la voilà kantaa nañu dajaloo ñëw déedéet yeneen ma lay saab lii nga koy wax rek mu ne ko yaa Jarir ad'uka ila shahaadati an laa ilaha illa allah wa anni rasulullah loolu mooy shahaadataani yi nga xamante ne nii mooy dugal nit ci lislaam te ci la nudd dugge ci lislaam mu ne ko yow Jarir man alayhi salatu wassalaam de ad'uka ila shahaadati an laa ilaha illa dama lay woo ci nga seede ne an laa ilaha ka amul benn buur bu ñu war a jaamu illa ku dul buur yàlla waaw wa anni taman rasulullahi ndaw yàlla la lii laa lay seede loo boo seedee lii wa an tu'mina billahi wal yawmil aaxir nga gëm dafa bokk ci forme damay ngëm nga gëm buur yàlla waaye gëm ni am na bés boo xam ne ci la buur yàlla di régler jaam yi di leen dajale yawma tanaad waaw yawma ah yow yawmal qiyaama bés boo bëre nga gëm ne bés boobu am na bés boo xam ne mooy dernier des jours jour de la résurrection waaye wal qadari xayrihi wa waaye da gëm dogal jullit day gëm dogal xayrihi ba ca baax te neex wa sharrihi ak ba ca bon te te te metti ca waaja mooy ba ca metti ci waaji waaw mooy ne jullit loolu loolu loolu moom ci gëm yàlla la bokk mais waajoo xam ne moom danaan gëm na de mais bu ko dara dalee dina protester jooytu ko fu nekk doora ne ah waaye ni ñuy def muñ rek te yàlla tax kooku muñul parce que moom jooytu na ko fu ne dooru ñëw naan muñ kese te yàlla tax jooytu na ko fu ne te naan muñ rek te yàlla tax kooku xam nga ne buur yàlla taxul waaw kon loolu la da gëm bil qadari xayrihi wa sharri gëm dogal ba ca la neex ak ba nga xam ne neexu la wa tusalli salawaat almaktuuba mu ne ko yaa Jariir wa tusalli maa ngi lay woo ca këne sama diine jii dangay julli as-salaat almaktuuba mooy juróomi julli yi nga xam ne buur yàllaa ko farataal bindu ko farataal ko dogal ko teg ko ci ndoddu bépp jullit maalam yu xar xér këne day julli par force cinq julli yooyale wa tuwaddi zaka wa tuwaddi zaka maa ngi lay woo wa an tu'mina billahi wal yawmil aaxir wal qadari xayrihi wa sharrihi wa tusalli as-salaata al-maktuuba wa tuaddi az-zakaata nga joxe zakat ci sa wàllu alal bu dee ne bokk ci ñi nga xamante ne matal nañ sëy imposable sëy bi nga xam ne ci la ñuy joxe zakat boo ko ci loolu it mooy loolu it dama la ci woote sama diine ji loolu la ah Seydina Jarir nee na fa fa'altu dhalik ba ma waxee ma def lool ne ko waaw d'accord naa ci yii yépp waaw di julli gëm bóor yàlla gëm yawmal qiyam dogal bu baax bu neex ak bu naqari waaw te fas yéene bu sama zakat ma joxe ko mu ne fa kaana ba'da dhalika laa yaraani illaa tabassama fi wajhi mu ne ginnaaw lii nag yonent bi alayhi salaatu masumaa gis lu dul ne day day muuñ fu ma gisee rek fu ma gisee rek day muuñ waaw waaw la doon def doonu loon xaqataay xaq xaq yooyu gaa yi def di ree di gii di xa da ba ba kekku yonent mi aleyhi salaatu salaam doon loon def lool yadhaku bi tabassumi da doon muñ bu ñu leer nañ waaw mel ni soleil bu étincelé wu waaw